sayaqulu al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu salaatu wa salaam fil baabil haadi wa salaasiin hadiisu abil abbaas sahl ibn sa'd as-saa'idi radiyallaahu anhumaa kon kon hadiis bi. ci buntu bi garab gi di wax yéwénal diggante nit ñi moo doon suñu dernier xadis muy xadis numéro deux cent cinquante et un ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn mooy xadis sayyidina Abul Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu wa an abiihi gisoon nañ ko ci baat yi ba gisoon taxrij bi fan la nekk ci téere yi boroom xam-xam yi ak ñan ñoo ko soloo ak li al imaam ne muttafaqun alayhi la nan la ko wal imaamu al-Bukhari na ko noon al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima solo tey nag ñu waroon a ñëw ci njàngat yi mu ne kon wa an Abil Abbas yi muy jële ci Abul Abbas Sahl ibn Sa'd di Sahl ibn Sa'd waxoon nañ cay mbirum jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam balaghahu da koo jote anna bani Amr ibn Awf kana baynahum shar kene de waa Banu Awf ibn Amr ah daa amoon seen mbir li nga xamante ne char mooy lu bon lu xew seen diggante mooy daal différent loolu nag waa Banu Amr ibn Awf d'abord mooy Banu Amr ibn Awf ibn mooy ibn Malik ibn al-Aws ci waa Aws lañ bokkoon bokkoon ci benn ci ñaari tribu yu mag waaso yu mag yi nga xam ne ñoo siqoon Medina muy al aws wal xasraj nga xam ne ñoo bokkoon ay maam ñoom nag ab néeg la woon ab ab kii la biir la bu rëy néeg bu rëy ci waa aws waaw fa ñu dëkk woon nag mooy Quba ah ñoom waa banu Umayya ibn Zayd ibn Malik ibn Awf ibn Amr ibn Awf ak waa banu Tubay'a ibn Zayd ak waa banu Sa'laba ibn Amr ibn Awf ñoom ñépp ci ñoom lañ bokkoon Quba lañ newoon Quba ci sudu Médina la nekk mooy bu ma nee Médina nag mooy boo nee jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quba ci sud ci suufam la nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci lay gàddaay ci ñoom la njëkk dal waaw soo la njëkk dal ci ñoom muy waa Quba ñooñu la muy foofale la dal ba tabax fa jàkkaam ji comme ni ñu ko waxe woon ci sud bi ci suufu Médina après ci la jóge jóg foofu daal di gi mu continuer ba ni muy accès fi nga xam ne mooy jàkkaam ji tey waa Quba ñooñu nag ña fa dëkkoon waa Banu Amr ibn Awf dafa amoon seen diggante char mooy ah lu baaxul mooy ab différent ñu jàppante am na léegi lan moo ko waral mooy li nga xamante ne nii moom la imaamul haafid al Buxaari ci boppam solo mu jaar ci càllale Muhammad ibn Jaafar mu jëla ko ci Abu Haazim jaar ci Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma mu ne anna ahla Quba iqtatalu hatta taraamaw bil hijaara dañoo jote woon ba ni ñuy xaa sànnante ay xeer léegi ñu xabaare ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne izhabu bina nuslih baynahum ànd leen ak man jóg leen ñu dem ngir yëwu na jël seen diggante waaw te keroog bi muy dem ku mel na al imaamu at-Tabarani rahimahullah soloon a xadiis bi moom it ah, mu ne keroog bokkoon na ci saxaaba yim àndaloon yu mag yi Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu bokkoon ci waa Medina waaye ñoom Suhayl ibn Bayda ñoom ñépp àndoon nañ ci waaw te tamit léegi loolu kon ay kilifa ci waa Ansaar yi am na ñu àndaloon ngir dem ñu yëwanal seen mbokki waa Ansaar yi la jote radiyallahu anil jamii ñëw na tamit ci imaamul Buxaari comme nit ñëwee ci kitaabul ahkaam ci téere bi ci Sahih bi ana ban waxtu yàlla la la ko xabaar bi dikkale waaw mu ne boobu këne dafa agsi bi nga xamante ne nii mooy bi mu doon julli tisbaar waaw di tisbaar bi julli moo daal imaamu Tabarani boobu dane ba mu jullee tisbaar ba pare waaye riwaay imaamu Tabarani bi moo gën a leeral foofu dane anna al xabar jaa'a bi zaalika wa qad li li salaati ad-duhr bi ñuy wax yeneen may saab saab di ko wax ah waa Quba am nañ jote nañu de jàppante nañ ba lii wëg lii xew na mu ne foofu biñ ko koy wax fekk na Seydina Bilal al muazzin radiyallahu anhu daal dinay nodd ngir ñu julli tisbaar léegi nag bi nga xamante ne kon xam nañ ban waxtu la yonent ma alayhi salaam jot information bi xam nañ waa banu Amr ibn Awf lan moo leen jote la woon mooy li leen jote mooy daal lan moo tax mooy loolu xamuñu ko waaye xam nañ ne daal jote woon nañu wax waqa bayna hayyayni min al ansaari kalaam ci beneen riwaaya boo xam ne Imaamul Buxaari yooyu andi na ko mu ne dafa jote diggante ñaari quartier ci waa Ansaar kalaam ay ay kaddu yoo xam ne yu naqari la ba ñu jote kon yeneen tubaab yi saa bi ñuy waajal julli wala bi ñu jullee tisbaar ba pare ci la ko xabaar bi dikkal waaw léegi nag. mu ne yonent bi alayhi salaam bi muy dem fa xaraja rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaam génn yuslihu baynahum ngir yéwénal seen diggante fii unaasim ma'a àndoon ak ay nit ci ño ñi ñoom ci waa Medina am ñu mu yóbbaale. loolu waxoon nañ la ci jotaay bii ñu weesu ñu ngi ci njàngat yi ah dañuy gisaale kii yi di demaale di defaale njàngat yi en même ndax dafa gudd ci jotaay baab yi mooy hadis bi jiitu woon que ne ki lii mooy li war kilifa. bu yëgee ne am na koo xamante ne nii ci njabootam ñi muy xam ne njaboote na leen même ñi njabootaw waaye waxam dina fa am njariñ man naa jariñ dara bu yëgee luy yàqu dafa war a gaaw moo tax yonent bay saa saam sayyidatu Aïsha xadiisam biñ jógoon ca saase foofu it ba mu déggee gaa ya nga xam ne sawta xusumin bil baabi aliyatin aswaatuha aswaatuhuma ba mu doxe fa xaraja alayhima fii itam yonent way sasam bi ñu ko ko waxee dafa julli ba pare rek fa xaraja rasulullah yonent way génn waaw mooy ci saase waaw mooy waroo xaar ay luy yàqu nga toog naan waaye nañ xaar on va attendre waaye nañ xaar wala gi gën a irresponsable moom mooy waxi liñ la doon alhamdulilah seen magu bopp lañu wa ah. ils sont mûrs et vaccinés nañ ko régler seen bopp kooku moom du waxu kilifa waaye waxu kilifoo la waaw kooku moom c'est un faux kilifa waaw waaw waxoon naa ne tamit beneen bi nga xamante ne nii <laughs> toog ñu naan yëgul li xew alors ko moo gën a yëg li xew waaw dafa irresponsable rek benn ñenn ñi dañu irresponsable ñenn ñi mooy en fait mooy muusuñu wal iyaazu billah ay kilifa lañ yoo xam ne mais mooy liñ naan dafa wayat yëgul liir géej gi riir mooy yëg na li xew de mais keneen daa war a jóg demee defi ko moom day toog rek daanaka lu ko gaa yi ñëwul ne ko defal du def kooku dafa waye di kooku kooku kooku warula jiite ki kenn waaw <laughs> waaw wala xool ay considération ah fee quartier jàmbur la ñuy kii noo ak lu mu sori sori te tamit bokk na lañ ciy jànge kër liñ la waxoon ne la kilifa gi defal boppam moo gën muy délégué yonent bi ay saa saa moo demal boppam te pourtant manoon ne Seydina Ubay ibn Ka'b ñoom Suhayl ibn Bayda ñu ñu fi kilifa la wala mu ne Seydina Ali demal ànd ak ñoom Seydina Aboubacar demal ànd ak ñoom ngeen def ko mais defu ko moom moo demal boppam am ni mu woo loolu it baax na ci te gis ne bi ñuy def li riwaay Imam Tabarani di wane ñoom ñoom ñoom ñoom Ubay ibn Ka'b mooy dafa jël ay kilifa yoo xam ne tamit ñoo waa lamsaar yii nee jote ay mbokk lañ bu ko defee ñoom itam ñu mën cee jàpp affaire bi gën a mën a yéwén waaw mooy booy def délégation ngir dem yéwénal ay nit seetal ñoo xamante ne xam nga ñoom gaa yële dinañ leen déggal nga ànd ak ñoom tamit wala am na lu ñuy seet bu ñu leen gisee yooyu yëpp dafa am solo waaw yeneen moo tax mu ne mu génn fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuslihu baynahum te objectif am li ko taxoon a jóg mooy yëwénal seen diggante fii unasim ma'ahu àndoon ay nit yoo xam ne ñu ngi àndoon ak moom waaw ba mu demee nag ah fa xubi sax waaw moo yeneen si bi alei saatu dem na mu yàgg fa dem na lijjanti ko ba léegi nag saxaaba yooyu tamit comme l'imam an-Nawawi rahimahullah wax ne xobisa mooy dañ ko faatee ngir ganale ko parce que du tout le la doon ñëw foofu yonent bi saa saam samedi bu nekk doon dem Quba mosquée Quba dafa doon dem waaye loolu man nga def une fois par semaine en tout cas minimum mais bii moo tax ñoom ñëpp fu mu fas ñëw ñooñu dañuy gaaw ganale ko waaw dañuy gaaw daal di koy ganale. comme hadisatu sayyidina euh, Malik ibn Tayhan Abul Haytham bokk Abul Haytham waaw mooy Malik ibn Tayhan moom noonu la woon naka noonu kii euh, kii euh, saxaaba bi amoon problème bu bët tam noonu yonent may saa saa dama bëggoon nga ñëw daal di may jullil ma sama sama kër gee am foo ma ci jullil yonent may saa saa ne ko waaw après nee na ñu jekki rek benn kii nii mu ñëw mook Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu jekk ñoom Seydina après nit ñi ñëw ba nit ñi bari ñu ñu koy laaj ay laaj ba pare di ko fa di ganale téye ko fa di ko ganale waaw loolu lu ama ama am solo la waaw mooy kilifa bu ñëwee waru ngeen a toog rek naan ah di doyloo di doyloo yéen da ko war a ganale voilà amul noo moom fii la dëkk ah ci koñ bi la dëkk ah wala sorewul ah, koñam ak suñu koñ presque sorewul xam nga xubaat foofu sorewul yenn sore ak jumaa yeneen tubaab yi saa saa mais teewul dañ koo ganale waaw loolu dafa bokk ci yi nga xam ne makaarimul axlaaq yi nga xam ne mooy teddaangee jikko yi nga xam ne jullit ñi dañ ko doon xam te tamit dañoo newoon loo xamante ne dañ koo war a euh, di di incarner waaw kon nag mu ngi noonu le kon yeneen tubaab yi salaatu gaa yi daal di ko fay téye ngir ganale ko. waaw mooy ganale loolu dafa nekk lu am solo kilifa bu ñëwee mooy ganale leen ko waaw bu leen yéen waaw da ngeen a xuloo woon mu leen di kii waaye bu leen fàtte ne après man ngeen koo ganale euh, euh, loolu lu ama am solo la léegi mu ne waxaanati solo léegi nag bi yonent bay saa saam demee ah entre temps nag julli jot mooy julli tàkkusaan kon xam nañ ko bi mu jullee tisbaar la fa dem julli tàkkusaan jot léegi nag bi bi julli jotee eh, kii <laughs> fii eh, moom laa doon wax mais léegi julli jot mu ngi wax ci kitaabul ahkaam foofu riwaaya bi ñu ñëwee dana fa lamma xadarati salaa salaatul asr leeral na azzana wa aqaama mooy Bilaal wa amara Abaa Bakrin fa taqaddam waaw mooy tey naa Bilaal bi tàkkusaan jotee foofu leeral na kon tàkkusaan la dafa noddu ba pare iqam digal Seyna Abu Bakar ngir mu jiitu Seyna Abu Bakar jiitu te mooy Seyna Bilal radiyallahu ta'ala léegi nag Seyna Bilal est moom moo xalaat affaire bi kese ah déedéet al imaamu Ahmad comme lii ko al imaam al hafiz Hajar tuddee bi muy saraa euh, lii nii euh, ci euh, kitaabul azaan baabu man daxala li umma an-naas fa jaa al imaamul awwal mu ne mu ne nag lii leeral nañ kan kan exactement kan moo digale woon affaire bi kan moo ne na Seydina Abu Bakar jiite radiyallahu anhu mu ne ndax feeñ na mooy solo na ci riwaay imaam Ahmad imaam Ahmad solo na na ko noon imaam Abu Dawud ak al imaamu Ibn Hibban rahmatullah alayhim ah, mu leeral foofu ñoom ci seen xadiis yi këne ci riwaaya boo xam ne mooy bu rahmatullah alayhi kenn ki ji ki ki en fait à réellement alhamdulillah allah tali bi gisoon nañ ko ci siira bi mais ki digle affaire bi dëgg moo yonent bi alayhi salaam moo ko wax Bilaal ndax keroog bi muy waaj dem dana Seydina Bilaal dana fa qaala li Bilaal radiyallahu anhu in hadarat al-asr wa lam atika fa mur Abaa Bakrin falyusalli bin-naas fa lamma hadarat al-asr addana Bilaal thumma aqaama thumma ammara Abaa Bakrin fa taqaddama Yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi muy dem dane dane dane Bilaal euh, man dem comme xamal ko ne mu ngi dem fële ci Quba ci waa Banu Amr mu ne ko waaye bu tàkkusaan jotee te dikkaluma la mooy euh, dellusiwuma retourné wu ma ñëwaatuma digalal Abaa Bakr mu jiite nit ñi na jiite nit ñu julli léegi nag bi tàkkusaan jotee Seydina Bilaal daal di noddu iqaam ne Seydina Abu Bakar jiiteel eh, Seydina Abu Bakar jiite xam nag ni nga ko waxee da koo laaj ñëw rek nga ko jiiteel laata muy kii dana ko ndax bëggoo jiite nit ñi mu ne ko waaw bu la neexee de <laughs> mu ne ko waaw kon baax na <laughs> waaw kon ci lañuy xam ne moo tax sànk ma ne la riwaaya eh, mooy ni surah yi tuddee ci saxiixu imaamu muslim <laughs> est-ce que est-ce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi bàyyi xel sànq bi ñuy wax ne imaam muslim so na ko ci kitaabu salaa baabu taqdiimil jamaa'ati man yusalli bihim idaa ta'axxara al imaam baabu buntu taqdiimi jiital al jamaa'ati mbooloo mi man ki nga xamante ne ni yusalli bihim moo leen di di moo leen di jiite idaa ta'axxara al imaam. bu dee ne imaam bi dafa dafa dafa dafa yéex a ñëw bu dee imaam bi dafa yéex a ñëw ma la est mbooloo mi sax xew-xew bi est mbooloo mi ñoom ñoo diisoo ne Seyna Abu Bakar na jiite yonent bi alayhi salaam ci boppam à vrai moom moo ko wax Bilal Seyna Bilal radiyallahu ta'ala anhu moo ne ko bu ba bu tàkkusaan jotee ah te mbir mi te te dikkaluma la nanga na nga na nga jiite nit ñi ñële nag imaam yi waxtali dañ koo jàppe ne Seydina Bilaal ci xalaatam la ko waxe eh, ak tamit te moom comme que moom te loolu dañ ciy xamee ne ki noddukat bi bu dee imaam bi nekk fi moom droit la mooy désigner kan mooy jiite du kenn nay jóge nee rek ne aywa voilà waaw mooy moo tax al al imaam nawawi rahimahullah mu ne fiihi bokk am na ci ci al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj bi muy saraa xadis bi mu ne nekk na ci xadis bi fadlul islaahi bayna an-naas traîné wuñ ci noonu parce ci buntam lañ nekk te liñ ci wax ci xadis yi romb bari na mooy ngëneelu di yëwénal diggante nit ñi ndax yonent bi saa alayhi wasallam dana saxaaba yi lenn ci saxaaba yi fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuslihu baynahum ngir yëwénal seen diggante ànd ak ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b ñoom Seydina Suhayl ibn Bayda radiyallahu anhum ak ñeneen mu ne nekk na ci ngëneelu di yëwénal diggante nit ñi waaye wa mashyil imaami wa ghayrihi fii daalik imaam bi ci boppam bu bañ a jombale boppam mooy ki jiite moo xam président la wala xalifa général wala ku ñuy tudd boroom xam-xam wala nangam moom ci boppam bu mu jombale boppam moom mu defal ko boppam moom laa noonu yonent way sa sam yi yëpp doonu koon def ko waaye buy dem wa gayri am ñu mu àndal ñoo xam ne gis na ni ànd ak ñoom dina ci gën a baax mu ne wa anna al imaama idha ta'akhkhara 'an as-salaat taqaddama ghayra dañ koy jànge le fait que bi julli jotee ah Seyna Bilaal laaj Seyna bu Bakar ngir mu jiite mu ne waaw ndax mën na jiite mu ne waaw mu ne loolu dañ ci jànge ne imaam bi bu yéexee ñëw keneen ku dul moom mën naa jiite waaye idha lam yaxaf fitnatan wa inkaaran min al imaam bu dee ne kooku ragalul ne kooku ñu nar a jiital war wala war jiite bu dee ne ragalul ne ah est-ce que bu ma jiitee imam bi dina ci d'accord wala boog bu jiitee mu indi fitna loolu bu mu ko def bu boobaa wala bu dee imam bi nga xam ne moo imaamu ratib bi nga xam ne fii moo fiy jiite waaye tey ñëwul daa yéex wala gisuñu ko am ku jiite kooku bu demee bay jiite na ci sóoraale lii est-ce bi bu ko fekkee mu muy jiite dina kontaan ci loolu wala est-ce que bu jiitee du indi fitna ko gën a rëy woo xam ne day tax wax yu bari am ci jàkka ji bañ far tëj ko waaw mu ne wa fiihi anna al muqadda al muqaddama niya al muqaddima wala al muqaddama niyaabatan an al imaam yakunu afdalul qawl al muqaddama waaw foofu yi nekk nag anna al muqaddama ki ñuy jiital niyaabatan an al imaam mu mu mu taxaw imaam bi jiit mooy yor intérim bi remplace imaam bi kooku daa war a nekk ki gën afdalul qawmi wa aslahum li daalika al amr waa wa aqwamuhum bihi dafa war a nekk yakuna afdal al qawm moo war a gën ci nit ñi wa aslahahum gën leen a mën a def surux gën leen a baax li daalika ngir loolee moo leen gën a baax moo leen gën a approprié ngir jiite ah wa aqwamahum bii man leen see gin a taxaw ndax Seydina Abu Bakar yeneen ci ma sa sa sa chaque bu mënul a jiite danaan na Seydina Abu Bakar jiite te nii mu ko def fii buy waaj a génn àddina noonu la def saa bu mënula jiite danaan muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas jiital leen Seydina Abu Bakar digal leen ko mu jiite nit ñi wax nañ la keroog bi nga xamante ne nii ci la wax saxaaba yi ñëwoon setti ko fekk mu ngi feebar ci feebaram mu ngi génn àddina mënu la dem jiite mu ne digal leen Abu Bakar fal yusalli bin naas mu jiite nit ñi ah saxaaba bi génn xool ci ci ñu nekk ci ji gisub Seydina Abu mu ne Omar yaa Omar kum fa salli bin naas Omar jógal li jiite nit ñi Seydina Omar dugg ci jul da ne Allahu akbar rek yonent bay saa saam dégg baax na ma dégg keneen ku dul Abu Bakar ay Abu bañ na yonentam bañ na jullit ñi bañ na ku dul Abu Bakar dem ko gaa dem jëli Seydina ko mu ñëw moo jiite mooy yonent bay saa saam moom gis nga fii nii dama dem rek ngir yéwénal ay mu ne seen Bilaal bu dee yéex naa ñëw julli jot na te ñëw ma waxal Abu Bakar mu jiite nit kon gis nga tout temps danaan Seyna Abu Bakar moo jiite nit moo tax waxoon nañ la euh, que ne lii doo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne yonent bi alayhi salaatu de toute façon yii yëpp da doon wane ne xalifaam bu fi jógee mooy Seyna Abu Bakar parce que julli mooy li dina mag ci kaw suuf lu julli di def ki nga xam ne moom kooku la yeneen may sa sam wóolu ci loolu kooku mooy ki nga xam ne moo war a jiite ni te saxaaba yi finalement loolu la dañ ne ndax ñun duñu wóolu ci suñu mbiru àddina koo xam ne moom la yonent ba lay saa saa wóolu ci suñu mbiru àddina àddi suñu mbiru alaaxira muy jullee ci affaire yàlla ak yooyu ci wóolu lu tax ñun duñu ko wóolu moo tax ñu def ko mu nekk seen xalifa waaye à yonent ba lu leer saraaxatan ke ne yow yaay nekk sama xalifa ginnaaw waaye yii yëpp dañ ay junju la mooy kay ñuy bi bu mu nekk n'importe qui koo xam ne xamul ni ñuy jullee mu ñëw jiite euh, remplacer imam bi ba pare ndeke moom xamul fiqhu salaa fiqhul imaama xamu ci dara yu mel noonu xamu ci waaw léegi mu ñëw def ci ay ay ay ay kenn xamul lu mu doon déedéet mooy na nekk koo xamante ne nii day moo leen gën a xam wala bokk ci ñu gën a xam ak yooyu moom ñu jiital ko waaw mu ne al imaamu Nawawi wa fii bokk na ci am naan muazzina ka ne noddukat bi wa ghayrihi yu'ridu at-taqaddum ala al-fadili day bu dee imaam bi ñëw day xool ci mbooloo mi ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ki nga xamante nii moom moo fi gën ah moom lay gaaral ngir mu jiite mu ne waan nal fadira te ki nga xam ne kookee nag moom la tànn gis ne moo fi gën a xam mbiri moo gën a xam moo gën a jege yàlla moo gën a ragal yàlla ci li ñu xam ci moom te du ñu setal kenn fa yàlla mais daal li ñu gis ci la mën a juger wa ma shahidna illa bima alimna ñun daal du ñu seede lu dul li ñu li ñu xam nii lañuy ñuy seede ah moo buñ ko bu ko imaam bu ko noddukat bi ne te ngaa doo jiite nit ñi imaam bi ñëwul moom bu mu nekk naan no mooy à condition que mu xam ne parce que li la wax tànk bu dee xam ne ne imaam bi du ci kontaan bu ñëwee fekk muy jiite du ko kontaan boobu na joxe ngànt waaye bu dee yooyu yëpp tax ko daw fitna yooyu moom bu mu nekk naan dina seetal keneen te moom xam na ne keneen man nañoo tànn keneen koo xam ne fii mu ne bu julli amee problème mu am problème wala sax faatihaam leeru kooku amul droit muy bàyyi kooku di kon mu dalee dëppoog waa kon nag mu ah mu ngi noonu ñu daal di nag continuer kon ñu ngi fii fa xubita wa xaanati sola kon julli jot kon xam nañ egg egg réellement moo taxoon kon ma ne la loolee ñu ne woon saa euh, mbooloo mi waaye euh, euh, mooy wax jooju yi surraax yooyu def mooy man nga ko dégg que ne ñoom dañ naan mbooloo mi Seyna Bilal daanaka le fait que mu tànn naa Abu Bakar mooy comme si mbooloo mi yëpp a ci ànd ndax bi mu nee ko ndax man ngaa jiite mu ne waaw jóg kenn neewul noonu tax moom. waaw comment ah loolu mën nañ ko ci dégge daal tudd bunt bi ni nga xamante ne noonee lañu ko tudde ne mooy taqdimul jamaa mbooloo mi daal di jiital man ka nga xam ne yusalli mooy julli biim jiitaleen ida taxaral imaamu bu dee limaam bi dafa yéex a ñëw loolu mën nañ ko ci déggi waaye à vrai dire fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam moo ne Seydina Bilaal bu julli jotee na nga euh, wax te ñëwuma na nga wax Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu mu daal di jiite nit ñi kon loolu leer na léegi nag nga xam nañ ne noddukat boobu nga xam ne ci riwaay imam muslim bi dana rek al muazzinu mooy bii nii riwaay bii ñu nekk leeral na ko waaw fa jaa bilaalu ila abi bakr sayna bilaal ñëw ci sayna abu ba kon loolu xam nañ kan moo doon noddukat bi léegi nag mu ne bi nga xam ne ñu jàll ci kóol mu ne fa kon ah bi nga xam ne waxaanati sola kon mooy julli tàkkusaan jot Seydina Bilaal ñëw Seydina Abu Bakar ne ko yaa Aba Bakar inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qad hubis waxaanati loolu dañ ci jàng ne nit ki bu ñëwee di joxe ngàntu imaam bi nekk fi bu amee bu mënee leeral noddukat bi wax nañ la moom moo am droit ci loolu waaw du n'importe qui mooy taxaw rek ne eh comme que imaam bi ñëwul eh comme ni koy gisee ci jàkka yi léeg-léeg gaa yoo xamante ne mooy ñoo daanaka da nga naan lenn li ñàkk xam la lenn li ñàkk bu yàlla voilà mooy dañuy ñëw fekk imam bi ñu ngi def ne walla cinq minutes après après ñu ne julli bi par exemple dix-sept heures la tàkkusaan dix minutes léegi ba dix tegee ñëpp gaa yi jóg di gestu loolu gestu nga gis ñenn ñu naan di protesté loolu moom bi ana kii loolu yëpp ñàkk xam la ak ñàkk bu yàlla waaw ana imam bi ñu gis ñenn ñi di di di kii di wax ci kaw. mais si l'heure c'est l'heure c'est l'heure heure bi jot na heure bi jot na loolu lépp ñàkkub yar la yonent bi alayhi salaam taxaw na nit ñuy julli ñu kàpp ñu ñu xam mu dem bay julli am ko ñuy wax ak moom mu taxaw di wax ko te léeg-léeg am keroog bi mu kiiwee geeri nit ñi julli doom di ko xaar ndax bi saxaaba julli timis ñu bari surtout ñu dëkk fu sori toog ci jàkka ji di nelaw di ko xaar bay nelaw xam nga noonu la alxuraan naan tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' nekkul ñu tëddoon ci blala loolu après lañ ko ci déduire mais aaya bi ñu doon wax mooy ñi toog ci jàkka ji jàkkaay yonent ba lay saa saa di xaar gée du nañ tamit toog di xaar gée bay nelaw di dajjantu di nelaw fi ñu toog ñooñ la suñu borom di wax waaw loolu aaya bi ñooñu la doon mais daqul dugalaale na ñi nga xam ne bu guddee ah, kaanu ida eh, ida laylu arxas sitra za halakana qaamu siraan li ihyaa'i dunnaati loolu dàqantewul ak moom kaanu nekkoon nañu nitu yàlla yu mag yoo yële waaw bu guddi gi wàccee sërëm bu ñuul kub bi mooy mu lëndëm këris ba ñépp naaw ba suuf sedd qaamu dañ doon jug siraan ci lu gaaw li ihyaa'i ngir dundal ak dunnaati lëndëm yi mooy di dundal guddi gi dàqantewul ak loolu mais cosaanam moo doon lële léegi loolu am na mooy guddi googu nga xam ne dañu toog di xaar gee yonent bi saa saam ñu toog toog toog xaar ba nit ñi nga mais mu mu lu gën a gudd d'habitude lu gën a gudd mooy waxtu woon doon julli jotul rek saxaaba jóg eh, ana yonent bi saa saam wala dem di ko fëgg wala di ko woo déedéet dañoo toog a toog di xaar toog a toog di xaar toog a toog di xaar ba affaire bi gën a gudd nag Seydina Omar ne est-ce que yonent bi saa mu ci leen waxee ne ah ya rasulallah raqadati nisaatu unan nisaau wa sibyaan de mais yonent bi saab saab xale yi jigéen ñu ngi nelaw loolu dañ ciy wane ne xale yi dañ leen doon yóbbu ci jàkka yi même heure gée ak jigéen ñi dañ doon dem mu ne ko ah yonent bi saab saab jigéen ñi xale yi ñu ngi nelaw de yonent bi saab saab génn bopp bi di siit ndox mu ne innaha la waqtuha lawla lawla an ashuqqa ala ummati dëgg dëgg waxtu wi mooy waxtoom bu ma bañul woon a teg coono sawaw xeet waaw loolu manoo ci dégg na ah kon gée heure bi ñu koy julli kon jotul woon dañaan si lii mooy waxtu ngë bi gën waaw waaye nag waxtu wee baax na comme que nit ñi ci la ñuy mën a dajaloo te day tar day mu ne woon mu ne bu dul woon damay bañ a teg coono sama xeet kon loolu dañ ciy xame ne noddukat bi moo war a moom la euh, euh, moo am droit wu jóg ne ah bu imaam bi ñëwul mu xool ci mbooloo mi koo xam ne jàpp na ne man naa jiite mën a jiite lekk léeg-léeg dàqantewul moom noddukat bi ci boppam mu jiite waaw mu gis ne imaam bi newu fi bu boobaa nag comme que moo noddoon moom du du li gën waaw xam nga yonente waaye sa sam ki nga xam ne moo noddu moo gën a yey ci iqaam waaw mooy fii mu ne euh, nañ ne monsieur X ci jàkka ji mooy noddukat bi monsieur X noddu imaam bi ñëw ñu toog tuuti imaam bi ñëw ñu jóg monsieur Z daal di iqaam loolu duñ ne affaire bi non nodd gi baaxul non baax na kay iqaam bi baaxul baax na waaye ki juróom a yey ci iqaam mooy ci nga xam ne mooy ki nodd bu boobaa comme que moom mooy jiite bu boobaa na bàyyi keneen daal di iqaam eh, na bàyyi keneen daal di iqaam waaye mën naa nodd ba pare jiite loolu mën naa nekk tamit waaw nodd ba pare jiite léegi kon. Seydina Abi Daawuud radiyallahu anhu kon mu daal di eh, eh, laaj Seydina Abu Bakar mu ne ko waaw ah laaj ko da koo laaj nga ne mais yone kon Seydina Bilaal lu mu ciy laaj comme que yonent bi saa saa ma ko waxoon ne ko bu waxtu wi jotee waxal Seydina Abu Bakar mu jiite nit naan lool ci teggi ni la bokk waaw <laughs> atusalli linnaas ah loolu la mooy du nekkul ci teggi ni waaw. da koo laajandi amaana moo tax li ñenn ñi wax ndax est dañuy julli léegi walla boog ñu xaarandi tuuti ah yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Seydina Abu Bakar ne ñu jógaruwul loolu am nañu koy wax ku mel ne al waaye amaana li gën a dëgër insha allah mooy du mooy Seydina Bilal comme que yonent bi alayhi salaatu salaam li mu ko dafa leer dane ko bu waxtu wi jotee bu asru jotee ñëwuma faram atika fa mur aba bakrin digalal Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi moom waxtu wee jot yonent bi saa saam da ne ko bu waxtu wi jotee waxu ko xam nga yonent bi saa saam moo jàngal waxtu yi xam na ne waxtu yu gudd bi <laughs> waaw mais da ko bu waxtu wi jotee rek yow na nga digal Abu Bakar mu jiite nit ñi moo tax Seydina bi daal loolu kese la def nekkul ne da koo laaj mooy laaju. laaj yu comme bu ma ñëwee nekk xam nga léeg-léeg nekkul ne ma lay wax leen ne wax la ko ci forme de laaj tekkiwul ne man digalu mënu ko wala ma lay digal leen def ko ci euh, forme de laaj comme lii est-ce que man ngaa jiite nit nii mooy ay teggin la rek mu ne ko waaw ah léegi mu jóg li tax mu julli heure boobu nag mooy dëgg la yonent bi saa saam laaj nañ ko yéen jëf moo gën bokk na ci jëf yi mu wax mooy as-salatu ala waqtiha ala mooy julli ci njaal benn waxtu bi. waaw loolu bokk na ci gën mais fii dafa tombé tamit mu ne woon xëy naa Bilaal radiyallahu anhu comme ni ñu ko gisee riwaay imaam Ahmad imaam Abu Dawud beeg yooyu al imaam Ibn Hibbaan moo ne ko woon bu waxtu wi jotee waxal Abu Bakar mu jiite ñu waxtu wi jot mu ñëw ci saa si comme nañ doon julli Yonent bi sallallahu alayhi wa la doon jullee waxtu wi buñ kiiwee waxtu wi jaal benn waxtu wi la doon julli. léegi nag ki kaw noonu ci la Seyna Bilaal jóge ñu wax ko Seyna Abu Bakar Seyna Abu Bakar tamit xam na ne Yonent bi sallallahu alayhi la doon doxale sunnaam mooy waxtu wi bu ma soon a dugg da ko doon da doon julli waxtu wi ci njaal benn waxtu wi te le fait Seyna Bilal ñëw wax ko ko mooy Seyna Bilal xam na loolu Seyna Abu Bakar xam ne kon Seyna Bilal nii daa bëgg a taxawal comme ni ko leen ci dalay saasaam ni mu leen ko jàngale moo tax moom mujjub def ko noonu loolu kese la tout à fait waaw waaye ah moo tax kantaa euh, ñi ne amaana Euh, voilà euh, bon bi mu ko ko waxee ndax est-ce que dañuy xaar wala ñu xaar tuuti moom mu gis ne nañ njëkk ndax lan nañ ko gaaw a def ndax fadila gii moom gëneelu julli ci njaal beenu waxtu dafa leer mooy man nañ ko def léegi kanta ke yeneen si bàyyi sa saam ñëw jiite ñu loolu mënee ngëneel la bu rëy waaye est dina ñëw ci biir waxtu yi loolu leeruñu manoon na fa dem nekk fa ba timis ba après timis loolu yëpp dara leeruñu moo tax al imaam al haafid mu ne ndax fadilatun mutahaqqiqa fala tutraku li fadilatin mutawahhima waaw li nga xamante ne nii ngëneel bi nga xam ne dafa leer kenn du ko bàyyi di xaar ngëneel goo xamante ne ju ñu yaakaar la waaw mooy ngëneel li leer moom def ko bul toog xaar naan ah, amaana amaana joo xam ne dara leeru la ci déedéet loolu bu mu la teree def ngëneel bi nga xam ne man nga koo def léegi kon nag mu ngi noonu de waaw kon nag bi nga xamante ne nii am na